wama arsalnaa min qablika min rasulin wala nabiyin illaa idaa tamannaa alqa shaytaanu fi umniyatihi fayansaxu allahu maa yulqi shaytaan summa yuxkimu allahu aayaatihi wallahu alimun xakim suñu boroom di wax ci juróom fukkeelu laaya bi ak ñaar mu ne wama arsalnaa te ñun borom bi tabaaraka wa taala masuñoo yebal masuñoo yónni min qablika lu la jiitu yow rasulullah salawaatullahi wasalaamuhu aley min rasulin masumaa yónni benn ndaw alayhi salaam wala nabiyin du caagante ne ak koo xam ne dañ koo solo lii day wane ne kon nabi bu nekk yoon suñu borom da koo yónni mooy firi bi naan nabi moom rasul mooy koo xam ne dañ koo jox xam-xam bi ba pare yónni ko ci nit ñi nabi nag moom dañ koo jox xam-xam bi waaye kenn yónniwu ko loolu gënu la dëgër loolu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko mbooloo ci boroom xam-xam yi leerale kene déedéet loolu gënu la dëgër te fokk na li koy gina wane mooy laaya bi suñu boroom ne wamaa arsalnaa man yónni wuma min qablika mooy risaala la wax mooy ma joxuma risaala yónni ci nit ñi min qablika lu la jiitu yow rasulullah min rasulin ci ab ndaw koo xam ne rasul la wala nabi du caagante ne nabi kon dañoo xam ne kon nabi dañ ko yónni parce que loolu moom leer na parce que xam boroom xam kese suñu borom moom ci boppam yonent bi alayhi salaam moo ne ballighu anni jottaleel ma même jottali leen ma ba pare mu ne fal yuballigh shahidu minkumul ghaib ki nga xam ne moom moo fekke sama waxtaan wala sama waxtaan sama discours si na ci ay loxoom moom si na ci moom na ko jottali comme ni nga xamante ne nii noonu la ko jotee ndax amaana koo xam ne moom moo dégg sama wax wala moom la jotee sama wax jote ko kam koy jottali gin koo dégg maanaaya ak xam-xam yene ci biir te ki nga xam ne moo ko jottali loolu bu dee ci xeet yonent bi alayhi salaam te boroom xam-xam dafa xaraam ci moom mu nekk foo xam ne lañ fay def wute naag jaar yoon muy al amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar bi ñu doon wax ci jotaay yee weesu lu baax waaye digle njekk tere li nga xam ne mooy safaan loolu noonu mooy boroom xam-xam ci ay conditions loolu day nekk loo xam ne ci ay chartam farata lay doon ci moom mu mu daal di koy def waxatuma laa koo xam ne yonent la raw leen fuuf suñu boroom dina ko jox xam-xam mu toog waa dëkkam di def ay tojaange mu toog ci ci ruqam noonu mukk loolu masula am moo tax suñu boroom wane fii ne nabi yi dañ koy yónni sauf que teqantal bi lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax mooy rasul day amaale téere da day amaale a indi àtte yu bees voilà indi ay actes yoo xamante ne yu ko borom bi jox yu bees yoo xam ne da ciy mën a changer soppee ab sariya boo xam ne daf ko fee fekkoon alors que yi moom bu ñëwee dañ koo yónni kay ci nit ñi waaye bu ñëwee moom ci kaw sariya ba mu fi fekkoon mooy doxalin tëralin fu soobu waaye ba mu fekkoon yonent ba ko jiitoon wala téere boo bëri comme yonent banu Israaïl yi moo tax ñu bari alayhimu salaatu wasalaam ñu bari ci tawraat lañ doon lañ doon sukkandikoo comme ni ko alquran di waxe comme niñ koy gisee ci saar yi kaw ci loolu la ñuy sukkandikoo di woo nit ñi jëme leen ci lool waaye duñ leen indil lu bees loolu mooy li nga xamante ne mooy li gën a dëgër suñu boroom kon ne wa maa arsalnaa min qablika min rasulin wala nabi masumaa yónni lu la jiitu yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam min rasulin di caagante ne ab yonent wala nabiyin du caagante ne koo xam ne moom lañu solo soloo illaa lu dul idaa tamanna buy jàng la ma ko yónni nga xam ne mooy soit muy loo xam ne ci téere bu ko jiitu woon wala xam-xam xam-xam ba ma ko defal mu koy jàngal jaam yi ngir leeral leen li nga xamante ne nii mooy atte yi ma wàcce ci ñoom wala boog muy atte yu bees comme ni ni rasul di indi wooyu bu ko ludul buy jàng yoolu le alqa shaytaanu shaytaane day sànni fi fii umniyatihi ca njàngam ma booy lan <clears throat> fa njàngam ma nañ jeexal ba pare fa yansaxu llaahu bu ko defee borom bi daal di neenal daal di nasaxal di dindi effacé allahu borom bi maa li nga xam ne yulqi shaytaanu moom la shaytaane iblis di sànni <clears throat> ca bu jàngee la muy sànni ci ngir neenal mbir ya ngir la jox nit ñi ñu am déggin bu ñaaw boo xam ne bu si yonent boo bële la muy wax la nga xam ne moom la jottali loolu iblis di ci sànni suñu borom nee na maa koy nasaxal daal di koy neenal daal di koy dindi loolu de summa ginnaaw gi yuhkimu mu wëyal daal di atte mu wëy borom bi tabaraka wa taala ayaatihi yi mu mu àgg ca ñu bëgg ñu àgg wallahu bi alimun mooy aji xamaakoon mooy ko xareña yatte aaya bii nag borom mufassiruna yi yu bari bu ñëwee fii dañ fiy tudd xissa boo xam ne xissa baatila la mooy xissa boo xam ne nettali boo xam ne neen la du tus te loolu comme ni nga xamante ne nii noonu la ko boroom xam-xam yu bari waxe ku mel ni ñoom Seydina al imam Qadi Iyad bu Marok al Maliki yu rahmatullahi alayhi naka noonu al imam Ibn al Arabi al Maliki yu rahmatullahi alayhi ak ñeneen ak ñeneen daal di koy leerala ne xissa bii moom mooy nettali bii muy al Arani al Gharani qul ula nga xam ne mooy bi ñuy naan suuratu najmi mu wàccee yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ko doon jàng bi mu koy jàng nag mooy ci biir ba mu koy jàng Iblis dal di jaarale ci làmmiñam ne daal di doon wax afara'aytumul laata wal uzza ndax gisu ngeen seen yéen xool leen rek seen yàlla yu caaxaan yi di laaj ak uzza ak ki nga xamante ne mooy seen beneen yàlla bi di uzza wa manaata saalisatal ak ki nga xam ne mooy manaata beneen bi nga xam ne ñetteel bi beneen bi alakumuz zakaru wala wul xam nga loolu la ndax yéen daal yéen moom ñu góor ñi waaw ne yéen nag ji yàlla ngeen jox jigéen ñi yéen waa Quraysh te ku ci am jigéen bëgg koo faat di faat ko suul ko ndax bugg ngeen am jigéen léegi ngeen ne borom bi moom ay malaaka yi ay doomam lañ te dañoo nekk jigéen ñu ne yonent bi saa xam di jàng foofu dane tilka bi mu waxee afaraytumul laata wal uzza wa manaata thalithata al ukhra léegi iblis dafaa sànni tilkal gharaniqul ula wa inna shafaatuhunna la turtaja yi nga xam ne gharaniqi al ula yu kawe yi ñoom ñoo ñële ñoom laat ak yi nga xamante ne yu kawe lañ te màgg te ñoom kat seenu ram lu ñuy yaakaar la loolu noonu ñu naan loolu nga xam ne ñu bari dañ koy tudd waaye riwaaye yooyu yëpp dara du ci dëgg te loolu leer na comme ni ko ñiñ la tuddale boroom xam-xam daanaka ñëpp ñu bari dañu ne loolu moom du dëgg lool moo tax moom la Seydil Haaji Malik doon wax ci xilaas bi muy wax bay tëddu yonent bi ñi demoon Éthiopie ni ñu doon ñëwaate ña demoon gàddaay mu ne id qaala tilka al araaniqu la sajadu dannu li jahlihim wa ta'dhima amrihim lakinnaha qissatun axyaaruna ta'anu fiha kadha ta'nu fi raawina min umami loolu la doon leeral foofu que ne lakinnaha qissatun mooy nettali boo bële nga xam ne moom lañ wax léegi muy xaraaniqul ula boobu ne Iblis moo ko sànni woon ci yonent bi alayhi salaam doon jàng mu ne waaye nag li am ba des qissatun lii nettali la boo xam ne ax ah yaaru naa ñi gën a baax ci ñun muy boroom xam-xamu xadiis yeeg yooyu ñi ci ëpp taanu dañoo jam loolu fii ha ne lii nii du qissa bi du dëgg mooy demewul nii wute nag li am kada naka noon ak taanu jam nañu firraawi na ña nga xam ne ñoo ko soloo ñoom itam gis nañ ne ñu bari ci ñoom kenn wéru ci dëgëru ñenn ñi ay kaddaab lañu ñenn ñi ay wadda lañu waxkat lu amul ñenn ñi ay soskat la ñenn ñi dëgëruñu voilà léegi nag loolu lay wax noonu léegi même dee ne ku mel na al imaam al-Hafiz Ibn Hajar rahmatullah alayhi dane yoon yu bari yi dëgg la waaw euh, euh, bon riwaay yi par benn benn dëgëruñu ah bi ci wër bi ci gën a dëgër mooy bi jaar ci Seydina Sa'id ibn Jubayr rahmatullah alayhi taalibe la woon ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhuma te moom mooy loolu mooy àggul mooy ci moom la yem mu ne bon léegi nag boo boolee yëpp day mel ni mën nañoo dëgëralante waaye loolu noonu ci boppam moodul mooy même bu reene moom dane waaye kenn mënu koo dégg comme moo saa saam loolu waaye loolu li gën a gàttal mooy ne loolu noonu demeewul noonu mooy nettal yooyu ci boppam moo dul dëgg parce que benn par benn dara demewu ci noonu comme ni nga la leere que ne loolu nettali baati boo xamante ne ni yonent bu yonent suñu borom masa yónni da koo ñoŋal préserve ko ci lu mel noonu iblis a wax ci làmmiñam sinon ne li ñuy wax loolu nekkul waxu iblis wax yu iblis kon loolu mooy li nga xam ne mooy mbir la moo xam ne di impossible dafa jomb comme ni nga xamante ne ne nii noonu la ko Mawlaana Abdul Aziz ad-Dabbaagh bu mooy bi nekkoon Maroc sëriñu maam Abdou bu Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu sëriñam mooy tër kii turandoowam muy shérif bu mag boo bële nekkoon waliyu nitu yàlla bu mag boo bële nekkoon Maroc te doo sëriñ taalibeen bi tudd bind al Ibriz mooy téere al Ibriz boo bële di fa nettali ay mbiram loolu tamit la wax que ne loolu moom neen la voilà bi ko taalibeen bi laajee ne ko waa léegi li nga xam ne moom la ñoom al imaam al Qaadi imaam ibn al arabi ne nettal yooyu amul ak li imaam alxaafis ibn xajar wax ne loolu gan moo gën a dëgg rahimahullah mu ne mais li ki ñee wax ñoom qaadi Iyaad loolu mooy dëgg da loolu la loolu kese moo am leneen amul lu dul loolu kon wallahu ta'ala alam kon loolu la fii léegi nag loolu mooy lan kon fii nii lan la suñu boroom bi wax nii mooy wamaa arsalnaa ñun yónniwuñu benn yonent lu la jiitu du ab yonent wala ku ñu solo lu dul ne bu jàngee alqa shaytaanu fii umniyati mooy shaytaane bu jàngee shaytaane day sàdd ci am njàngam mooy lan mooy est ce que buy jàng nit ñi kon duñu dégg ndax bu dee ne la muy jàng agsiwul nit ñi dégg lu wuteeg la mu wax loolu mooy message message bu yàlla agsiwul loolu moom day leer kon mbir mi tekkiwul loolu te manu koo tekki xam nga la lay tekki mooy bu ko waxee ba nit ñi dégg ko julli ñi dégg yonent bi alayhi salaam wax laayay alquran yi yéefar yi dégg ko seytaane ca biir déggi-déggin bu ko nit ñi déggee ba pare day sànni ci ñoom ab jax-jaxal loo xam ne day wane jullit bi muy dikki sàkk ci lool borom bi nag ne bu dee jullit bi fa yansaxullahu ma yulqi shaytaan borom bi mooy neenal ca aji ngëm yàlla gi bu laay yi ñëwee moom borom bi daa def ci moom xolam leer goo xam ne mooy effacé di daal di rejeté li nga xam ne mooy jax-jaxal yi iblis di def ci xelam naan bon alxuraan nag lii mu wax dafa contradictoire wala yii nii est-ce que la xelu jullit bi seytaan suñu borom moo def leer bu koy effacer daal di koy rejeter moom lay wax fa yansaxu llahu maa borom bi daal di neenal la nga xam ne moom la Iblis di sànni summa yuhkimu llahu aayaati borom bi wéyal la mu bëgg jullit yoo yële doxe ko muy laayaam yoo yële kantaa nag ñi nga xamante ne nii moo tax mu wax ci li ci tegu li yaj'ala ma yulqi shaytaanu ngir mu def li nga xam ne moom la shaytaane di sànni muy laaya ñeent foo juróom fukk bi ak ñett ngir mu def li shaytaane di sànni ci déggi déggin ba nit ki bu déggee alxuraan ba pare loolu shaytaane di sànni ci jax-jaxal suñu waroom ne ngir ma def ko fitnatan mu nekk loo xam ne am nattu la waaye ngir ñan lilladina fi qulubihim marad ngir ñi nga xam ne seen xol yi daa amuk feebar wal qasiyati qulubuhum ñi nga xam ne seen xol yi dafa wow koŋ muy naafiq yi yéeféer yi wa inna adh-dhalimina te dëgg-dëgg tooñkat yi bokkaalekat yi la fii shiqaaq ñoom ñu ngi ci ak wuute rek maa ngi dun gu sori di wuute alquran fu ñu nekk kon nag suñu boroom nag lii lay leeral kene kon mbir mi looy loolu moo tax mu ne wala ya'lamu alladhina utul ilma ngir mu xam ñi nga xam ne ñoom lañ jox xam-xamu alquran boobu ba mu agsee ci ñoom annahu kene alquran bii alxaqu mooy dëgg wahyu bii min rabbika ci sa boroom fal yu fa yu'minu bihi ñu gëm li ñu dégg jë tukkee ci yonente mi alayhi salaam fa tukhbita lahu qulubuhum seen xol yi daal di torox ngir loolu daal di wàcc daal di dal ci li nga xam ne moom lañ dégg ci yonente mi alayhi salaam xam ne dëgg la koo xam ne mënu koo dikkal wa inna allaha te dëgg-dëgg boroom bi la haadi alladhina amanu mooy aji gindi ñi nga xam ne ñoo gëm borom bi ñoo ñi gëm ila sirati mustaqim jëmaleen ci yoon wi nga xam ne mooy cowooral bi léegi nag lii la alquran di wax mooy ci bu ko nit ki déggee ba pare la shaytaane di sànni ca xelu yéefér yi moo ñu weddi ko ci xolu jullit yi mu lay sànnil ay jax-jaxal borom bi effacé lool yan saxu ci leer gu mu defal way ngëm yàlla gi muy ngëm yàllaam mooy rejeté loolu iblis indi sànni ko fële loolu nag la aaya bii di wax lii mooy tekki bi nga xam ne lii lay wax waaye tekkiwul yonent